xadis bi mu ngi ci saxiix yi ah, mu ne moom mu ne Seydina euh, Ali mu ne sa'altu annabiyya sallallahu alayhi wa sallam an sayd al-mi'raad qaala maa asaaba bi haddihi fa kul wa maa asaaba bi aradihi fa huwa waqiid wa sa'altuhu an saydi al-kalbi fa qaala maa amsaka alayka alayka fa kul fa in axada al-kalb fa inna axda al-kalbi zakaa wa in wajadta ma'a kalbika aw kilaabika kalban ghayrahu fa xashiita an yakuuna axadahu ma'ahu wa qad qatalahu falaa ta'kul fa innamaa dhakarta isma Allahi alaa kalbika walam tadkurhu waaw nee bi ma ñëwee dama laaj yonent bi alayhi salaatu comme que sama sama li nga xam ne sama activité la bu ma doon def sama activité bi nga xam ne moom laa doon def muy muy muy rëbb dama ko dama cee laaj yonent bi alayhi salaatu xalaatam mooy mu ubbee ma ci lan moo dagan ci li may def ah gis nga nga ne ah, ma ne la loolu laa la yàgg a wax ay liggéey jaamu yàlla la loolu du wax ju dëgg de liggéey du jaamu yàlla fekk il faut nit ki yéene ko ci mu doon a nekk jaamu yàlla mais manoo toog rek kon li Paul di def Paul Paul du day liggéey Paul ak Stéphane yi mooy li ñuy def loo ci man lo dañ loo leen tudde jaamu yàlla la kon bu ñuy liggéey déedéet ma ne liggéey du jaamu yàlla bu ko ci waaji bu ko ci waaji yéenewul loolu na loolu foog moo tax wax jooju wolof yi joyal soit ñenn yi buñ koy wax dañoo mooy dañ ko dañ ko tënk mais wax ju jara leeral la liggéey kese du jaamu yàlla foog nga ja foog nga yéene ci jaamu yàlla léegi mu ne mu ne léegi dama ne ko léegi dama ne ko euh, waaw mooy nit ku ne kon yow li nga war a liggéey la danga koo war a laaj est que li may liggéey daga naam non comme moom mu ngi door a tub kii kay mooy bu doon ne liggéey la bu mu naroon a def fekkoon mu nekk jullit konoon te kon doon na ko laaj avant muy dem avant mu koy commencer mais comme que moom da koy def prof mooy ab activité am la bu muy def waaye comme que tuub na léegi nag mu laaj yonent ma ne saab saab mais man la ma doon def sax lan moo ci dagan ak lan moo ci daganu nee na man yonent bi alayhi salaatu wa salaam an saydil sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam damaa laaj yonent bi alayhi salaam ci rëbb bi nga xam ne man lima ma utiliser hein laaru xeej la boo xam ne amul amul amul amul fi fi fi nga xam ne moo moo bu ma sànnee mooy jam loolu amu ko mooy mais yàq yu biis la yoo xam ne bu ma ko sànnee gibier bi diisaay bi rek mën na koo mën na koo mën na koo faagaagal mën na koo ngàdd bu ko ngàddee tëll lay def daanu waaw hein aw yat wu diis lay doon hein nga xamante ne nii des fois cat bi mën nañ ko ñawal des fois mën nañ ko bañ a ñawal mais sof ko man fi ma bi ma koy dóor du du du du du fi ñaw laa ko dóor mooy ci wet wi bi laa ko dóor noonu mu génn àddina waaw rëbb moom moom proie bu mel noonu gibier bu mel noonu wala li may rëbb rek ndax du gibier rek la ñuy rëbb arnab ak yeneen yi ñuy rëbb ak yooyu yëpp ma nee na ma laaj ko ci loolu nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne na ne ma maa asaaba bi xaddihi fa kul loolooy wane kon définition mihrab al mi'raj mooy ne xeej la boo xam ne benn cat bi dina am lu ñaw waaye man bi ma koy dóor waa ji euh, euh, li may rëbb rëbb mi dóoruma ko mooy jamuma ko fi ñaw de mais côté bi laa ko dóor mu ne ko rël ndax dafa diis yeneen mu ne ko loolu moom lan moo ci àtte lan mooy àtte àtte loolu lan mooy àtteem mu ne ko maa asaaba bi xaddihi fa kulhu wa maa asaaba bi ardihi fa huwa waqiil mu ne ko lépp loo xam ne rëbb mi bu dee ne fi ko dal mooy fi ñaw fi ñaw mooy ci cat bi fi nga xam ne danga koo ñawal ngir muy mën a jam bu dee looloo ko dal loolu mën nga koo lekk ndax loolu rëbb la mais bu dee côté yi la mooy yet wi côté yi moo ko dal mooy fi diis noonu kese fi ñaw dalu ko mu ne ko loolu waqiil la waqiil luy wax waqi moom la aaya ba doon wax moom la aaya bi doon wax yi nga xam ne dañ leen koo tere wal mawquuda al mawquuda waaw mooy loo xam ne tudrabu bil xashabi dañoo jël yàq fëgg ko waaw yow nga fekk ab ab ab lëg hein am picc nga yootal ko yootal ko yootal ko def fenn ndox wala ci robinet yi comme nañ ko doon defe <laughs> ca Bawol muy yoot ngay yoot di yoot bàyyi ko muy naan di ñëw rek dóor yar ko rek mu mu nag dañ doon gaaw daal di koy rendi nag <laughs> bu dee looloo ko rek mooy ne yow loolu noonu ci boppam loolu mu ne ko loolu doo ko lekk parce que loolu mooy loo dóor al mawquda yi nga xam ne dañoo xaraamal lu leen ku ko lekk te loolu mosoon nañ ko fi tudd hmm? waaw kon loolu du man a nekk mu ne ko bu dee ne kon côté bi moo ko du mooy ko wet wetu bant bi côté yi moo ko dal du fi ñaw moo dal rëbb mi bu boobaa bu ko lekk de ndax lool xawat la lool waqiil la mooy loo xamante ne dafa bokk ci liy boroom bi xaraamal ku ko lekk te mooy mawquuta mooy loo xam ne dañ koo dóor wu yàq waaw wala dóor ko barre de fer loolu moo tax façon yi tubaab yi kii ci seen abattoir yi bu dee ne dañuy assommé fas yi wala wala takk gëlëm kii dóor ko ci bopp mu assommé loolu dafa xaraama lekk ci jullit waaw mun na ko kon lépp loo xam ne fi ñaw moo ko jam loolu lekkal waaye bu dee côté yee ko dal fu diis fi mu faatu ndax loolu loolu bu ko lekk fa huwa waqil Seydina Adi nee na wa sa'altuhu an saydil kalbi gis nit li ngay liggéey danga ko war a laaj mu leer te gis nga le mooy ne laajam yi dafa leer an saydil sa'altu nabiyya an saydil mi'rad damaa laaj yonent bi aleyhi salaatu ci rëbb mu mel noonu rëbb mu mel noonu mooy lu leer mi'rad mooy man xeej bi nga xam ne moom laa yor gaa am na cat boo xam ne ñaw na waaye man fi ma ko dóor gibier bi rëbb mi mooy dóoru mooy damuma ko atteindre ma ko par fi nga xam ne moo ñaw waaye ci côté yi yu diisi yeneen côté yi ci yàtt yi laa ko dóor ci xëy mooy gis nga laaj bi ni mu leere mooy nit ki tamit bu ñëwee di laaj borom xam-xam bi rahmatullah alayhi waru ñëw ah waaye eh, man de daa am benn laaj bu mu amoon quoi mooy gis nga rek mooy sama liggéey bi quoi waaye gis nga rek waaye xam nga quoi ni mu demee quoi film yi nga xam ne fa laay dóore quoi waaw léegi ma bëggoon a xam quoi lan moo ci àtte quoi déedéet quoi mooy lan da wax lu leer parce que wax nga ba pare fii mu ne kenn xamul lan ngay liggéey parce que ay quoi gis nga quoi mooy film yi nga xam ne fa laay xëy temps yi quoi bu ma demee dóor quoi léegi loolu lan la ci yàlla wax quoi non loolu kenn du ko wax da wax lu leer. il faut que wax yi di leer man damay jaay fa may liggéey damay jaay lii laay jaay dama fay jaay sàngara dañ fay jaay sàngara mais dinañ fa jaay ay boisson waki leneen léegi man nag mayor yor kees gi cest à may jaay ku ñëw boo jëlee ñëw man ci man ngay jaar ma ana ah, lan mooy àtte walla loolu leer mais fee may dem xam nga fi may liggéey quoi déedéet gis nga naa at yi te tamit li ngay liggéey da koo war a xam àtte bi ce que man lii nii man dara liggéey daga naan dagal léegi nag loolu question la boo xam ne en lañ ko war a poser mooy comme que léegi liggéey bi day am rapport ak njàng mi mooy yow nga xool li ngay jàng est-ce que loolu noonu man na laa yóbbu ci liggéey boo xam ne bu dagan loola dé waaw yow bu dee ne yow li ngay jàng fi mu ne yóbbu mooy direct yow fi ngay atteindre mooy bourse ngay atteindre di toog di jaayloo ngeen moomu ak di spéculer ci yoo xamante ni dara loolu moom dara mooy yow façon jàng moom en tant que jullit bi boo nga def ci croix bu dee foofu rek la la mën a jël def ci croix seeti nga jànge mathématique yi defi leneen mais pas ay nekk ci bourse yi di def loolu <laughs> loolu la loolu mooy en amont boo war a jiitu léegi waaw man sama formation bii ma nar a def est-ce que sama tér lam ma nar a yóbbe loolu dina daga moo koy dundeem déet te loolu gil Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mooy xutbu raxaa li ngay dunde gis nga loo fi nekk di waaja di def di ñaanaka jaamu yàlla ak lu ne li ngay dundee gën a xaram xam nga ne doo dem fenn te loolu la yonent ma saa saa waxoon de ci xadiis boobale bi ñuy gis loxo tàllal loxo ci ñaan gisoon nañ ko wa zakara rajula waaw waaw ash'asa aghbara waaye pënd yooyu poussière nekk ci ci kii ci voyage yëgati loxo yi yaa rabb yaa rabb rabb yaa rabb yaa rabb yaa suñu boroom di ko ñaan waaye wa mat'amuhu xaraam li muy lekk dafa xaraam li muy naan dafa xaraam li muy dund dafa xaraam mu ne fa anna yustajaabu li daalik yonent mi alayhi salaam ne naka la nangule ko mel noonu kon il faut faire très attention dee ci xiif moo gën di dund ci taraf ci opulence ci loo xam ne lépp xaram la ndax kullu laxmin nabata bi xaraamin fannaaru awlaa bi ndax bépp yaram boo xam ne li ko li ko li ko li ko maggal ko màggal du lenn lu lu xaraam yolente mi alei moo gën a yey ci yaram woo wale nit ki liggéey bi ngay def nga laaj boroom xam-xam yoo xam ne xam nga ne xam nañ ci dara nga laaj leen est lii may liggéey dagan na yow bu dee yaa ngi koy dóor a bu dee xam nga ne dagan na jarul ngay laaj mais bu dee ne da nga cee ami dut leeru la ngay dóor a dégg xadiis bi laaj ca yil de bu dee ne rek yow da ngay waaje nekkagoo duggagoo ci naan euh, vie active yow na nga commencé léegi bi ngay jàng nga xool sam njàng fan la lay yóbbu voilà bu dee ne ci loolu nga nar liggéey après il faut nga xam fan la lay yóbbu kon lool la léegi nag nee na Seydina Ali wa sa'altuhu an saydil kalb après bi ma tontoo ci mooy bii xeej la mooy man maay taxaw en tant que rëbbkat bi jël xeej bi sànni ko boobu tontu na ma mooy fekk bu dee li ñaw ndax yonent ma la sax sax wax na gisoon na mii gis affaire ni ñuy rendee kullu ma anhara dam wa dhukira fihi ismullah loolu mën nañ koo kii mooy lépp loo xamante ne day day gicler day tax sang bi gicler waaw te ñu tudd ci turu yàlla ah bi ñu koy ren loolu baax na mooy loolu la maalam yakun sinnam aw zufr loo xam ne nag nit mënu la rendee bëy wala wex déedéet loolu la léegi nag euh, kon fii kon ginnaaw loolu kon lépp loo xam ne ñaw na yow rëbbkat bi nga man koo utiliser nga xam ne day bët day jam bunduq ya yëpp da ciy dugg mooy loolu day baax mooy pistolet yi gaa yi rëbbe loolu day baax parce que day jam fu ñaw la di jam kooku dina baax mais bu doon ne daa ñëw tiim gibier bi jël pistolet bi ka kii bi euh, kalaas bi sawaay fëgg ko ko tël mu ne këlëb kooku lool medd na léegi nag nee na wasaltuhu an saydil kalbi léegi nag ma laaj ko nag ci rëbb moo xam ne waa ji sukkandikoo ci aw ab xaj ab xaj ngir xaj bi rëbbal ko nee ma laaj ko nag question boobu mooy chasseurs yi en général dañuy ànd ak ay xaj ndax ñoo leen di dimbali waaw nee fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma maa amsaka alayka fa kul fa inna axda al kalbi daka nee na mu ne ma lépp loo xam ne sa xaj bi hein jàpp na ko pour yow na nga ko lekk ndax lan fa inna axda al kalbi daka ndax li nga xam ne moom ngay yónni gis rëbb mi nga xaj bi cristal boobu bismillah mais boo nee zup rek yem ci mooy baaxul ah moo tax ci hadis même imam Seydina Ali bi radiyallahu taala anhu dafa am ay riwaaya ndax waa asxaabu sunan di nañ koy soloo <laughs> te imaamul Buxaari yi ci boppam moom tamit soloo na ko ci riwaaya boo xam ne imaam ash bi ndax euh, euh, defuñu waxuñu càllale bi de mais càllale bi imaam al-Buxaari par exemple dane xaddasanaa Abu Nu'aym mooy al-Fadl ibn Dukayn qaala haddasanaa Zakariyaa an Aamir Aamir bii mooy Aamir ash-Sha'bi mooy ash-Sha'bi an Adiy moo ko jële ci Seydina Adiy am na ci feneen fu mu ko soloo moom imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi dane Yonent mi alayhi salaatu wa salaam dane ko idaa arsalta kalbaka al-mu'allama wa dhakarta isma Allah fa kul mimmaa amsakna idaa ida arsalta kilaabaka almuallama ida arsalta kilaabaka almuallama wa dakarta sma allah fa kul mimma amsakna aleyk waaw mu ne ko boo yónnee sa xaj yi nga xam ne ci rëbb mi ngay rëbb yoraale ay xaj nga yónni benn wala ci ay xaj yu bari yi nga xam ne dang leen a jàngal jàngal bi nag boroom xam-xam yi dañ cee wuti am nañu ne mooy jàngal bi mooy fokk nga jàngal ko ñetti yoon ngir boo ko ne bismillah dawal mu daw rek mu daw boo ko nee taxawal mu taxaw bu jàppee man la koo téyeel am ñu ne non c'est ñaari yoon rek mu yoon yool koy def ñetti yoon boo ko jàngalee ñetti yoon lu mel noonu defal ko loolu xaj bi respecté loolu mooy yow jàngal nga ko am ñu ne non deux rek doy na am ñu ne non loolu ci urfu lañ koy teg parce que al aadatu mooy ci euh, aadaay nit ñi lañuy xool daal parce que nit ñi dañu wute am na ñoo xam ne ñoom peut-être dañuy xoolaat ñoom nan la jàngale noonu la ñuy def dressé buñ ko dressé ba man doy na waaw lu aaday bu nekk luñ wax lool la quoi waaw léegi euh, kon yonent ma lay boo yónnee xaj bi nga xam ne da nga koo jàngal seen xaj yi sa xaj yi nga xam ne da leen a jàngal dressé leen ngir rëbb wa zakara tasmallahi nga tudd ci turu yàlla fa kulu mimma amsakna alayk liñ la jàppal pour yow na ko lekk kon loolu mooy laa na gis nga xaj yi même ci biir xaj yi sax xaj yi am xam-xam xaj bu am xam-xam moom lu mu jàpp day dagan mais xaj bu amul xam-xam bu jàppee du dagan bu dee loolu mooy ci xaj yi lan ngay xalaat ci nit ñi xam nga ne kon laa yastawi alladhina ya'lamun walladhina laa ya'lamun xam nga ne ñi xam ak ñi xamuñ kon mënuñoo yem hatta 'inda al-kiram al kalbul muallam afdal min al kalbil ghayril xaj bi nga xam ne sax dañ koo jàngal même chez les chiens chien bi nga xam ne dañ koo jàngal moo raw moo ëpp daraja xaj bi nga xamante ne nii kenn jàngalu ko dara parce xaj bi kenn jàngalu bu jàppee néeg bi lay doon boo fi amoon ab xaj tey yow en tant que chasseur jotoo ko jotoo ko dressé nga dem rek commencer rek. oh mu dem rek jàpp loolu du dagan parce que yonent mi alei satu salaam dana il faut ñu jàngal waaw charte la ci kal ba kal muallam bi nga jàngal gis nga xam-xam ni mu tedd te màgg gina féete kaw lépp lu dul moom allahu akbar allahu akbar kon nag di def taqdimu di jahlin wa taxirul alim loolu ngandum erreur la di jiital koo xam ne boroomu réer la mooy xamul wata xiiru ngeen ngeen ngeen deg ca gannaaw relégué ca gannaaw al alim xam loolu erreur la waaw yeneen tibale saa saa waxoon na kaw kaw ba gisoon nañ ko fan yële mata saa kañ la bis hein waxoon na ko ci màndarga yi mooy ila suwidal amru ila ghayri ahli buñ jëlee nit ñi di jiital ñoo xam ne ñoom amuñ ahlu mooy compétent u ngir loolu waaw fantaziri saa na xaar des penc kon mooy xaj bi kon yii ay charte ci rëbb mooy masala yi rëbbuf la waaw man mii rëbb kon bu dee damay utiliser xaj mooy premièrement bu dee damay utiliser loo xam ne bunduqiya la mooy mëq dóom wala clash walla yu mel noonu loolu leer na bu ma leen utiliser dóor loolu baax na parce que day jam ma anhara dam wa zakarta bismallah loolu beneen charte la mooy il faut nga tudd turu yàlla bu bal biy dem bismillah nga tiire waaw loolu yeneen na sax ne boo defee lool loolu ci lay dagane bu dee nag ab xaj nga yor mooy fokk nga yo- tudd nga non seulement muy xaj boo jàngal benn ñaar mu nekk xaj boo xamante ne nii da cee tudd yàlla da ko naan demal bismillah rek mu dal dem topp kii bi rek jàpp ko mais beneen charte mooy mu jàppal ko boppam moo tax yonent bi alei satu salaam ne hein maa amsaka alayka fa kul lu mu jàpp pour yow na nga ko lekk ndax fa inna axada al kalbi daka ndax li xaj bi jàppal ki ko boroomam li ko yónni muy rëbb loolu mook lu ñu rendi benn la mooy palaasu rendi lay taxaw mu ne wa in wajata mooy mu ñëw jàpp ko mu dee loolu la waaw bu dee da ngaa ñëw fekk deewul mooy doo ñëw rek kii noonu mooy da koy rendi yam mais bu dee da ko jàpp mu faatu mu ne wa in wajadta maa kalbika aw kilaabika kalban ghayra mu ne Seydina Ali bu dee nag dangaa ñëw yónni sab xaj bismillah boobi mu ndaw mais fi mu ndaw gibier bi jàdd mu topp ko noonu yow nga ndaw agsi gis yeneeni xaj ak sa xaj bi ñu ñu tiim affaire bi hein mu ne ko loolu nag bu dee lool la wa in wajadta ma'a kalbika aw kilaabika kalban ghayrahu boo dee dangaa fekk ak sa xaj yi wala sa sa xaj bi ak yeneen xaj yi yi nga yónni nga fekk fa beneen xaj bu bokkul ci ñoom fa xashiita an yakuna axadahu ma'a ah, ci lu leer que ne sa xaj sa bi nga yónni wala sa xaj yi nga yónni ñoom ñoo faat gibier bi ñoo faat rëbb ni waaw mooy yow nga nekk ci dut bu boobaa mu ne falaa takkul lool bu lekk parce que la fa innama dakarta sma allahi ala kalbika walam ci ko parce que yow ci sa xaj nga tuddoon turu yàlla te tuddoo ko ci beneen xaj bi loolu mooy wane la tudd turu yàlla ci li ngay rendi farata la charte la comme li waa jumhur bi wax loolu moom mooy ku fit rendi tuddoo tur yàlla mooy yow sa sa rendi baaxul waxoon nañ nag masalaay ki nga xam ne da koo fàtte ki ko fàtte bokkul ak ki nga xam ne moo ko tay ba ko ki ko tay ba ko bu rendee loolu médd la voilà kon mooy xoola charte yi bu dee côté xaj kon ah ah ba mais ban façon xaj boroom xam-xam yi dañoo wuute ci loolu imaam Ahmad ak ak xaritam bi ànd doom bi imaam Ishaq ibn Rahowi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne bu dee xaj bu ñuul nag du bokk xaj bu ñuul moom bokku ci waaw ida arsalta kalbakal muallam xam nga lu mel nii la wax tamit seydina alxushani yi nan la abu Sa'labat al-Khushani radiyallahu anhu lu mel nii la ko idaa kalbaka al wa dhakarta alayhi isma Allah fa kul mooy lekkal loolu am nga ci yaqin mais bu chaque ñëwee nga fekk sa xaj ak yeneeni xaj te yow gisoo xamoo kan moo ko ci ren kan moo ko ci rey bu boobaa kan moo ko ci jàpp bu boobaa bu lekk mais am na leneen lu wax ci yeneen riwaaya wax ko Seydina Abu Sa'labat al-Khushani waaye wax ko kan wax na ko tamit ki nga xam ne mooy Seydina Adi ibn Hatim mii mooy beneen kaa mooy yow nga ñëw fekk sa xaj bi commencé di lekk loolu lim jàpp bu boobaa mu ne bu lekk ndax fa innama axadahu li nafsi waaw parce que bu boobaa moom jàppalu la ko de jàppalu la ko waaye boppam la ko jàppal waaw moo am na ci beneen riwaaya fa innahu lam yumsik alayka innama amsaka ala nafsi jàppalu la ko de boppam la ko jàppal ndax ba mu ko ba mu jàppee rëbb mi daf commencé lekk kon nga xam ne kon du pour yow comme que tàmbale koo lekk nag yow ci saa si day xaraam ngir nga lekk ko waaw léegi mooy imaam Ahmad ak àndandoom bi imaam Ishaq ibn Rahawayh dañ ne xaj bu ñuul bokk ci waaw mooy xaj biñ naan xaj bi ngay jàngal bu dee kuy rëbb xaj mooy condition bi mooy il faut nga jàngal ko dresser ko benn ñoom ñoom dañ ci yokk beneen mooy lan kene bala bala ngaa jàll il faut mu nekk xaj boo xam ne du xaj bu ñuul ñu ne la tax ñu ne ndax li annahu shaytaan parce que yonent mi alei satu salaam moo ñu xamal ne shaytaane la léegi loolu jële nañ ko tamit ku mel ni imaam alxasan basri ak imaam ibrahim an ak imaam qataada lu niroog waxu ñoom imaam isxaaq imaam Ahmad ibn Hanbal ak ànd doom Isxaaq ibn Rahawayh yi ne ñoom xaj bu dee xaj bu ñuul it boobu kenn du ko rëbbee parce huwa shaytaan waaw waaye ñeneen ñoom dañ ne non non non parce que shaytaan boobu suñu borom di wax ci yonent bale saa saa wax tekkiwul ne xaj bi ci boppam mooy shaytaan waaw loolu day niroog wax ji nga xamante ne nii ci la naan waa ji nga xam ne da ngay julli muy jaar sa kanam. yow miy julli nee na nga puus ko bu bañee nga puus ko bu bañee sax jajara faayital moom faayital ak moom parce que innahu shaytaan moom shaytaane la est-ce tekki ni nit kooku mooy shaytaane ci boppam mooy jëfi shaytaane la def waaw di rëbëlewu ci loo xam ne xam ne ni lii la yàlla yàlla su yonent su alayhi wasallam dafa tere ko def lii mu koy mu mu ci def ñu koy tere muy rëbëlewu di ko def waaw di xatraayu ne dina def liñ tere par force dina jaar ci kanamu jaar mooy jikko yooyu mu yore waaw mais loolu moo tax yeneen boroom xam-xam yu ñoom sarta ci ne xaj bi il faut mu bu nee bu ñuulit du baax kon mooy bu dee xaj kon foog nga jàngal ko boo ko jàngalee boo ko yónni foog nga tudd ci turu yàlla boo ci tuddul turu yàlla bu demee jàpp mbir mi baaxul te tamit beneen mooy beneen charte mooy li mu jàpp mu bañ tàmbalee lekk bu ko tàmbalee lekk mooy amsaka alayhi wala mi amsaka moom boppam la jàppal jàppalu la beneen bi mooy bu dee dañ fa fekk yeneeni xaj te dara leeru la ci ne ban ko faat mooy yow doo lekk parce que innama dakarta isma allahi ala walam tadkurhu ala ghayrihi hada qawlu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ndax yow sa sa xaj nga tudd tur yàlla ko mais beneen xaj bi tuddoo ko tax gis nga ñu ci insister le fait que ay yàppu Carrefour yi jëlal ne bismillah loolu jaahi la koy wax loolu jaahi la koy wax yàppu Carrefour yàppu McDo boo demee neel bismillah baax na man yaay nday yow yow yaay kan sax bay jàpp ba yow def ni nga ko def ka foog ne dagan na parce que oustaz nga wala da ngay jàngale wala boo gars yi nee nañu yow boo xam-xam nga am nga ne man da koy def loolu mooy lay loolu mooy lay man dama koy def mais kenn laaju la yow la ngay def li ngay def on s'en fout on ne veut même pas savoir xamuñu bu ñu wax li ngay def wax ñu lan la yonent bi alei satu salaam wax ma ne moo ne wa in wajadta maca kalbika aw kilaabika kalban gayrahu fa xashiita an yakuuna axadahu maca wa qad qatalahu falaa takun fa innamaa dakarta sma allahi cala kalbika wa lam tadkurhu cala gayrihi ndax yow ndax yow mu ne ko boo fekkee nga yónni say xaj nga gis nga fekk fa beneen xaj amoolu la leer nga ragal ne amaana xamoo ku ko ci rey ci ñoom ñaar mu ne ko bu lekk ndax yow sa sa xaj nga tuddoon turu yàlla beneen bi tuddoo ci tur yàlla kon loolu kon mooy bu dul woon mooy ne xaj bu ñu tuddul tur mooy gibier wala rëbb bi nga xam ne da fekk sa xaj ak xaj beneen wala yow ci sa bopp nga yónni ko tuddoo ci yàlla mooy kon doo ko lekk sinon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ci nekk charte bi parce xamoo. ndax bii moom tudd nga ci tur yàlla bee xaw tudduma ko ci léegi nag maa ngi ñëw fekk seen diggante doo lekk kon kay loolu mooy est bu doon lool kay kon du nekk bu doon wax ji caaxaankat yi yeneen caaxaankat yi di wax est saa salaam manu ko woon a wax jëlal rek après tu di bismillah voilà moo tax loolu caaxaan la mooy kon yooyu yëpp ci la xaj bi lool mooy ci gàttal yi nga xam ne il faut mu remplir ko jàngal ko boo yónni ko du boo ko yónni mooy nga wax ci bismillah tamu jàpp ngir yaw tamu leer la ne tamit moo ko faat bu dee dangaa ñëw nag fekk li faatuwul affaire bi faatuwul bu booba yow danga koy hein yow yaa koy danga koy def daal di koy euh, zabax voilà euh, foog naa ci gàttal loolu dina baax ci côté boobu